ne yaa ayyuha nnaasu innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allahi atqaakum inna allaha caliimun xabiir mu ne yéen ñi nga xamante ne nii yéen ak yéen nit ñi innaa ñun boroom bi tabaaraka wa tacaala xalaqnaakum ñoo leen bind min zakarin génne leen ñenn ñi ci yéen nekk góor wa unsa ñeneen ñi nekk jigéen wa ja'alnaakum ñu def leen shu'uban ay ay ay waaso wa qabaa'ila ak ñi nga xamante ne nii def leen ay ay ay ay pàcc yu bari ci kaw suuf wa qabaa'ila ak ay waaso li ta'aarafu ngir ngeen xamante la de inna akramakum da ngeen yëg ne ki gën a tedd inda allahi fa yàlla ci yéen atqaakum mooy ki gën a ragal borom bi tabaraka wa taala inna allaha inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala alimun aji xamaakoon la xabiirun ku dëñ kumpala ñu ngi woon ci laaya bii di wan ne kon borom bi xam na ne nit moom moo ko mooñaale mu am yoo xam ne feebaru yu rëy yoo xamante ne nii bu bëggee mucc am ci appartement yonent bi salaamuhu alayhi fokk mu fexe loolu dee ci moom ba dootu ko am mooy ne maa leen bind kon ci góor ak jigéen mooy ne kon kenn waru la nekk di jàpp ne man góor laa rek kon maa gën jigéen ñi waaye nekk jigéen ñu ngi woon ci côté boobu idée féministe yi nga xam ne ñoo sonal nit ñi fotongal nit ñi ci àddina bi foo leen fekk ñu naan waaw góor ak jigéen kese sax la ñuy wax léegi naan dañoo war a def discrimination pour les femmes loolu yépp ak tooñ la goo xamante ne nii mbir la moo xamante ne jikkoy saytaane la yoo xam ne moom la dugal ci xelu nit ñi nga gis ñu bari di woote ay jullit ba pare jàpp ne fii mu ne kenn gi leen a nekk ay féministes ak seen xalaat yooyu nga xamante ne nii mina shayatin ci saytaane yi la jóge kon nag mooy li góor du jàpp ne maay góor ak maa jigéen ñi yow itam jigéen bi nan nga fi nekk naan dañ ma doon tooñ ay at a ngi ñu may tooñ kon nag léegi man dañoo war a tooñ ñaru mooy tooñ ba weesu liñ ma doon def loolu moom yëpp ak ndëngte la kon loolu nit manu cee gis ne moo gën nit ki ci loolu rek de naa waja'alnaakum ma def leen shu'uban ay pàcc ci kaw suuf wa qabaa'ila kay waaso ay tribu li ta'aarafu ngir ngeen xamante kon beneen mbir ngoog boo xam ne nit manu cee xam ne moo gën nit parce que moom moom daal dafa bokk ci tribu bu sàngam moom daal moom ci séeréer la bokk kon séeréer yi ñoo war gën ñi nga xamante ne nii ñooy joolaa yi comme ni ñu ko waxe woon wala géer yi ñoo gën ñeeño yi wala yu mel noonu vice versa géwél bi moo gën ki nga xam xamante ne nii moom moom moom moom keneen ki tëgg bi moo gën keneen wala vice versa contraire bi loolu lépp mooy yi nga xam ne teguwul fenn loolu du lislaam du dara bu dee aada la aada yu yées la joo xamante ne nii de toute façon leer na ma ne suñu maam ya moom teguñu ko woon loolu ngir loolu rek ay métier la woon yuñ doon woowante noonu comme ni nga xamante ne nii nit ki day def lii ñu far di ko woowe la muy def loolu kese la woon buñ ñëwee nag bu far ne nag diw moo gën diw parce que moom métier bii day def loolu mooy ak ñàkk xamu ko kannasu mu ne kon nag loolu wa shu'uban maa leen def ngeen nekk ay pàcc ci kaw suuf kon nag bu boobaa mooy man manuma bokk ci peuple sàngam bokk ci waaso sàngam ne loolu mooy tax ma gën keneen su suñu boroom xamal ne loolu man da nekk moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne laa fadla amulum gëneel li arabiyin ala ajamiyin illaa bi taqwa ne ab gis nga ab arab amul lu mu gëne ku dulub arab lu dul ci ngëm yàlla mooy lii rek kon nag mooy contraire bi rek ab africain la toog comme ñi nga xam ne tamit idée yi farfelu yi nga xam ne ñi nga xam ne dañu fi nekk naan der bu ñuul siggil der bu ñuul foo gisee kuy wax lu mel noonu mooy li waxoon bii weesu rek na leer ne mbaxana mi mu sol waxatuma laa yàlla tere tiim bi ko tiim moom moom demul fen mu nga ci juróom-ñaari suuf moom départagul sax amagul sax départ bay bay prétendre dara ba jàpp ne moom mën naa àgg fenn fa yàlla ndax xalaatin yooyu ku ko yor mooy xalaatu seytaane la saytaane mu ne woon maa gën maam aadama alayhi salaam mel ni dañ ne ko foo ko teg mu ne ndax xalaqtani yow woroom bi danga maa bind ci safara te moom nga bind ko ci ban te safara moo gën ban kooku noonu jikkoom jooju la même ñoo xam dañuy woote ci jullit gis nga ñu mel ni naan ay sëñ Touba radiyallahu anhu moo si gil der bu ñuul loolu wax dëgg yàlla ñooñu ñooy ñoo ñooy dëgg-dëgg ñi yàpp dëgg-dëgg sëñ bu mag bi gan jaayooyu mooy yow yaakaar nga ne sa Cheikhul Xadim radiyallahu anhu doon nekk ci àddina bi di xeex ngir yonent bi alayhi salaam ngir diine ji yow nga ñëw bëgg ko pousser naan waaw moom lam doon def ngir siggil der bu ñuul la wallahi alladhi la illa huwa kook bu sëñ bu mag bi taxawoon bu waxoon loolu damay ragal ne kooku këram du fa ñemee teg tànkam wallahi loolu maa leen ko wax ndax ñàkk xam dëgg mooy li nga xam ne moo xew koo sëñ bi daa xamoon nit ñu baax ñi nit ku tegu ci diine nit jullit normal rek waxuma la lambda xamul couleur xamul kii nan la mel ay der bu ñuul ak der bu weex kuy xool lool xamal ne weesuwul li nga xam ne téeg bi ko tiim néegu ñax bi téeg bi tuwaa bi weesuwu ko kon nag li taarafu waaw ngir ngeen xamante la de du ngir ngeen ak racisme daal di ciy jóge maa weex kon maa gën ki ñuul wala man maa ñuul te wax yooyu tamit ñuy wax historiens yi naan gaa yi ci golo lañ jóge kon nag teg waaw wala nit ki njëkk ki premier homme africain la woon nga jàpp na kon ñoo gëm ñëpp loolu du dëgg premier om mooy maam aadama alayhi salaatu wassalaam moom mooy ki borom bi njëkk a amal kanta waxu évolutionniste yi mbokki Darwin yeeg yooyu nga xam ne hypothèse la woon gars yi bu nga koo def ab théorie boo xam ne def ko réalité ab dëgg bu taxaw loolu demewul noonu te amul kon nag loolu mënuñ ci boddantee xeet jàpp ne maa gën nit wala man ku weex laa moom wala man ku ñuul laa moom ku weex la wala baay maama doon diw moom maamam nekkoon ab kàccoor loolu du ci dara nit ñaata yoon lañ gis yore suñu borom ci woppam moo man maay génne lu dee jële lu dee jële ko ci luy dund génne loo xam ne luy dund la ma jële ko ci lu dee mooy Abu Jahl mi nga xam ne ku dee la dara moom amul yenn yiw gu baax gu ne ci moom pourtant doomam di Ikrima ibn Abi Jahl bokk na ci saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam kuréel saxaaba moo la gën radiyallahu ta'ala anhu wa arda nga gis ñoo xam ne ay jullit lañ Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam du gisoon nañ wamra imraata nuuhin ba muy joxe masal imraata nuuhin wa imraata luut soxnaay Seydina Nuux alayhi salaam ak Seydina Luut mu ne ñaar ñoom dañoo nekkoon ci ron suñu ñaari jaam yu baax waaye bañ leen trahiré amul suñu borom naan a ah, soxnaay ab yonent lañ de kon naa leen dugal àjjana déedéet xalal la xiilan xulam naara ma daaxilin ba ñu deewee suñu borom dane ñaari soxnawe maa leen ne ñaari seen jabar yooyu dugg safara ak ña fay dugg borom bi xamul lool de ay waasoo kii way maamu diwa kii borom bi xoolul loolu li muy xool mooy leen wax nii ne inna akramakum yëg ne ki gën tedd ci yéen indallahi fa yàlla fa yàlla nag bokkul ak fu nit ñi ñun ñépp xam nañ ne ñun mooy lunettes yi ñu yor li ñuy natte baaxul mooy borom bi moom la muy natte mooy ku gën a ragal yàlla ñun nag kii poosam diis la ak ki nga xam ne mooy moom boroom askanu sàngam ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo tedd fi ñun waaye koo xam ne baax na nekk monsieur Mendy nekk fële nekk ku baax masuñu koo xamee nag ay wiro diine moom sax dekku ñoon ay jullit mais mu tuub am xam-xam bu leer sell di ko jëfe gars yi faalewuñu ko sax jàpp ne moom du dara borom bi nag bu dee kooku moo fa gën a ragal yàlla gën a fa jëm kii mais moo gën ñeneen ñi nga xam ne seen maam baaxoon na loolu la borom bi di wax lii nii inna akramakum dëgg-dëgg gii na tedd ji yéen inda allahi fa borom bi atqaakum mooy kii ragal yàlla inna allaha dëgg-dëgg borom bi alimun aji xamaa kon la xabiirun ko xam ne ku dëñ kumpa la ku xam la nag képp ku continuer nag di discriminer nit ñi wala jàpp ne yaa gën nit ñi parce que weesu sàngam nga dëkk waaye la waaye sama doom duma ko may diw parce que moom askan woowu day yàq sama askan yooyu mooy yii rek mooy ñoom yii loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam lool la doon xeex ci kaw suuf lool moo tax gis nga Seydina Bilaal kan moo ne woon soxnaam doo rakku Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu soxnaay Seydina Bilaal la de te waxuñu